mu ngi tuddoon Ziyaad ibn al-Harith as-Sudaa'i dafa ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wa parce que ñoom nettali bi dane bi nga xamante ne ci la yonent bi aleyhi salaatu wa salaam jóge euh, Hunayn <coughs> dafa yónni ay arme la yónni mooy ay sariya yoo xam ne ay expédition lañ leen di woowe yoo xam ne moom demul mu daal di yónni benn euh, expédition boo xam ne Qays na Sa'd la ci yónni ibn Ubaada mu newoon moom gisoon nañu tarjamaam ak baayam <coughs> muy doomu Seydina Sa'd ibn Ubaada ne woon sanguwaa Ansaar daal di koy jox benn drapeau <coughs> léegi nag non ginnaaw Ji'irraana waaw mooy benn la rek mooy ginnaaw Ji'irraana parce que liñ doon wax sànq fathu Makka ghazwatu Awtaas fatxu euh, xisaaru Taif mooy euh, bi ñu encercler Taif mais Taif kenn dañu mujj encercler ba sonn manuñ ci dara yeneen saa saa ne nañ leen ñibbi parce que fii duñ fi am dara ñu dem. mu daal di dem Ji'irraana mooy fa la doon séddale butin de guerre waa Hunayn waa Hawazin ginnaaw loolu bi mu yónnee armée yi mu daal di leen yónni euh, ne leen nag dem leen mu yónnee doomu Qays ibn Sa'd ibn bi jox ko benn drapeau ne ko nag ak benn état benn étendard ne ko demal ci côté fi nga xamante ne mooy Souda dëkk boo bële ngeen dem ci ñoo ñële nekk côté Yaman bi ñuy dem ba àgg benn bërëb bu sorewul Medina bu tudd Qanaa fekk 400 personnes la ñoon ñu daldi escale foofu Ziyad bi daal di dégg affaire boobu que ne ci ñoom lañ jëm mu ne ah problème am na parce que ñii buñ demee sama dëkk dina problème dina am de mu daal di ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko ah yaa rasulallah sallallahu alayhi wa sallam jituka waafidan ala man warai fardulil jaysh na ko yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam man kat damaa ñëw nekk délégué ñi nekk sama gannaaw mooy man dama fi représenter samay ñoñ di waa Soudan kon nag armée ba nga fa yónni muy expédition armée ba nga fa yónni laa bëgg nga delloo ko wa ana laka bi qawmi man maa lay garantir samay ñoñ waaw yonent bi alayhi salaam mu yónnee ne armée bi ni ngeen dëpp leen bi ñu dëppee mu daal di ñëw dem ci ay ñoñam daal di ñëw ëndaale quinze personnes ki nga xamante ne nii mooy doomu baayu ki jiite woon armée bële muy Seydina Sa'd ibn Ubaada mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam bàyyil ñu wàcc sama kër bari nañu quinze lañu mais nañ ñëw sama kër naa leen man maa leen di ngadale bi ñëwee ñu nekk foofu mu teral leen. jox leen ay yére yu rafet ginnaaw gi ñu dem ci yonent mi alayhi salaatu salaam daal di jaayanteeg moom ñu ne ko nag ne ko ñun ñoo la repré ñoo fi représenté suñu waa dëkk ñu daal di fay dellu di woote ci lislaam ba mbir mi daal di siiw kooku nag muy euh, Ziyad boobu euh, boo demee ci nettali bu gudd boobu ñu lay wax dane bi mu demee ba convaincre leen dafa ñëw ak délégation am ay ñoñam ñëwee bari lool yonent mi alayhi salaatu salaam gis leen ne ko ah yaa axaa Sudaa innaka la muta'un fii qawmik ne ko ah yow mbokk Sudaa de mooy Sudaa yi ku dëkk mooy dëkk bi moo tudd noonu Sudaa la dëkk la tudd ku fa dëkk ñu naan ko Sudaa yi comme Lyon ku fa dëkk ñu naan ko lyonnais mu ne ko ah yaa axaa Sudaa yow mbokk Sudaa yow de daa me yow de ku ñu topp nga sa sa réew de ñii ñëpp yaa leen indi. mu ne ko waaw waaye qultu bal ya rasulallah sallallahu alayhi wa min allahi min rasulik mu ne ko waaye topp gii ñu ma topp nag ci buur yàlla ak ndawam bi kese di yow ci la jóge alayhi salaatu wassalaam moom nag Ziyad ci la ñëwee ñoom délégation boobu daal di ñëw daal di tuub moom nag dafa nettali nettali boo xam ne bu gudd la mu ne dafa mas a ànd ak yonent mi alayhi salaatu wassalaam ci benn ci ay voyage yi mu doon def <coughs> nee na nag benn bi ñu daal di guddee mooy ñuy dox ci guddi gi di dox <coughs> mais lëndëm na mais ñuy continuer rek mais guddi gi yépp dañ koo dox nee na man nag comme que dama ne woon waajoo xam ne <coughs> bon yàlla mayoon na ma kàttan nee na nag saxaaba yi mbir mi dañoo dox ba sonn ci guddi gi ñu commencé ñii di tasaaroo mooy mënatuñu ànd ak bi ñii wa ngi ci ginnaaw ñii wa ngi jaar fee nee na man nag ma topp yonent saa salaam man am naa force topp ko nee na bi nga xam ne ci lañ jël fajar mooy euh, lóbb mu ne ma addin yaa axaa suda fekk julli dañoo doxa doxa dox nelaw li ba fajar jot guddi gi yépp ba fajar jot mu ne ko noddal <coughs> yow bokkum suda nee na ma daldi ci sama kaw waruwaay sama gëléem gi ma ne woon ci laa ci laa ci laa toog noonu naa xataa hatta dhahabna ñu continuer ba ni nga xam ne mooy bi ci la ñuy àgge fa nazala li xaajate mooy da ngay nodd mooy nodd nodd rek julli mooy dañuy nodd ngir gaa yi léegi nag nee na ñu continuer dox tuuti après mu wàcc ngir aajooy doomu aadama ginnaaw gi mu ñëwaat mu ne ma est-ce que yor nga ndox ma ne ko waawoo sama baag bii de ndox a ngi ci mu ne ko indi ko mu ne ko sottil ma fii <coughs> mu ne ko sottil ma fii nee na ma daal di koy sottil nee na muy jàpp ginnaaw gi bi mu jàppee ba pare saxaaba mi nag daal di ñëw daal di koy wër fees dem mais comme que loolu rek ka fa amoon ci ndox nee na mu daal di ciy dugal loxoom ndox mi bari mu ne leen nag kaay leen ku nekk na ñëw nga jàpp nee na ñu jàpp ba pare euh, mu ne ko yaa axaa suda yow mbokkum suda de euh, yonent saa salaam nag dafa tàmmoon lu mu doon def lii <coughs> mooy bu koo xam ne dafa dëkk fenn dóor ñëw en général dalay woowe yow mbokkum fa nga bokk waaw gisoon nañ yaa axaa tanuux la mu doon wax waaja Qaysar yónnee woon Hiraqlu yónnee woon ko bi mu demee tabu mu ne ko yow mu ne ko man Hiraql moo ma yónni mu ne ko foo bokk mu ne ko man ci waa Tanuux keroog bi muy wax ak moom yépp waa yaa axaa Tanuux yow mbokkum Tanuux la ko doon wax mu ne ko yaa axaa Sudaa yow mbokkum Sudaa lawlaa anni astahi budul woon ne budul woon ne damaa rus bu doon dama budul woon damaa am kersa ci sama borom mi nga xam ne màgg na tedd na konoon de dinaay ñu nàndal dinañ nàndal te dinañu nàndalaati <coughs> mooy dinaa de mooy dinoon nañ ko ndox mi gën a bari waaye bari woon na ci lim ci dugal lool mu ne ginnaaw gi mu jàpp ba pare mu ne da ngay noppi est nga aywa mu ne ko léegi mu ne ko bi mu jàppee ba pare nee na ñu taxaw war a julli ñépp jàpp summa jaa bilaalun yuqim seydina bilaal ñëw euh, dem bay mooy bëgg taxawal mooy iqaama <coughs> yeneen saa salaam ne ko inna na sudaa addana wa man addana fa huwa yuqim mu ne ko a mbokkum sudaakat jot naa jot naa moom mooy ki nodd te nodd moom mooy ki nga xamante ne nii moom mooy mooy mooy mooy lan mooy mooy iqaama waaw loolu nag mooy lu ñu sopp la mooy mooy li gën mooy li ki nga xam ne moo noddu bu ñu taxa bu ñuy taxawal julli moom mooy moom mooy iqaama waaye am na possibilité parce que al imaam ahmad rahmatullah alayhi soloo na ci riwaaya bu siiw boobu di wax ci wàllu noddu gi abdallah ibn zayd radiyallahu anhu bi mu gisee noddu gi ñëw wax ko yonent mi alayhi salaatu salaam mu ne ko wax ko Bilaal jàngal ko Bilaal ndax moo la gën a yaatu baat moo la gën foor baat moo la gën a neex baat tamit mu wax ko ko Seydina Bilaal daal di noddu bi mu noddee ñu war a taxawal julli iqaama mu ne mu ne si mu ne mu ne yonent yonent bi alayhi salaatu salaam comme que maa gisoo noddu gi tee nga maa may kon ma iqaam rek mu ne koy kon Seydina Bilaal may ko moom mu iqaam moo tax loolu day wone loolu mooy ne mën na nekk mais li gën mooy ki nga xam ne moo noddu bu iqaam jotee moom mooy iqaam moo tax mu ne ko mu ne Seydina Bilaal ne ko ah mbokkum sudaakat jot naa moom moo noddoon kon bàyyi ko mu iqaam nee na ma daal di ma daal di iqaam nee na yonent bi alayhi salaam daal di may bindal benn téere nag pa pa ndombo ah. ah non <laughs> mooy benn bataaxal benn këyit bindal ma ah, ne ma <clears throat> bindal ma ci def ma ma jiite samay ñoñ parce que maa ko moom maa ko ne woon man maa lay maa lay resal samay ñoñ ak yooyu mu bàyyi ma ma jiite leen. nee na nag bi nga xamante ne bi mu jullee ba pare am benn waay bu jóg daal di koy laaj waaw doon jàmbat ci koo xamante ne yo mooy mooy koo xam ne bon ci ñu yonent ma la saam def ci gox yi ak yooyu moom mu jiite ñooñu. am benn waay bu ñëw di plaindre di di di wane ne bon mécontentement am di ko wax yonent bi aleyhi ne ko parce que waa ji daf maa tooñ parce moom daf ma mere ndax problème bu amoon suñu diggante avant l'islam ci jaahiliya looloo tax yonent bi aleyhi nag ne ko amul benn yiw ci jiitam jullit waaw laa xayra fil imaarati li rajulin muslim amul benn yiw di jiite. ci koo xam ne góor goo xam ne nit koo xam ne jullit la mais Ziyad nee na ma dégg affaire bi mu daal di téye ah nee na beneen waay jóg mooy julli nañ ba pare biñ jullee ba pare la kii jóg wax ko lool beneen waay jóg ne ko yaa rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a'tini min as-sadaqa ne ko ah yonent mi alayhi salaam zakat ji nag laa bugg nga jox ma ci. mu ne ko yonent salaatu salaam ne ko inna allaha lam yakil qismataha ila malikin muqarrab ila malakin muqarrab wala nabiyyin mursal hatta jazzaaha thamaniyata ajza ne ko ah lii nga ma laaj de zakat yi nag sama boroom dénk ko malaaka bu ko jege mooy deb mooy xool ñan lañuy jox zakat yi suñu boroom waxu ko dénku ko malaaka mu ko jege wala du dénk ko tamit yonent bu mu yónni mooy moom moo ko waxal boppam ne innama sadaqaatu lil fuqaraa'i wal masaakiin wal aamiliina alayha wal mu'allafati quluubuhum wa riqaabi wal ghaarimiina wa ibni sabiil yooyu gisoon nañ ko keroog bi ñuy gis tafsiiru suuratu baraa suuratu tawba gisoon nañ ko ta yàggoon nañ ci moo tax kon jarwuñu ci yàggat mu ne ko kon ñooñu mu ne ñii nii ñoo koy am ñoom moom moo ko defal boppam yow mii di ma laaj lenn laa lay wax fa in kunta juz'an minha ataytu bu dee kenn nga ci ñooñu ñi mu wax ndax nee na sa zakat yi kat ñiiwu ko mën a moom fuqara mooy ñi ñàkk ñi nga xam ne bon fuqara nag waxoon nañ la boroom xam-xam yi dañoo wute ci mooy kan ñii nee nañ mooy pauvre la boo xam ne euh, moom du laaj mën na nekk pauvre mais kenn du ko soupçonner parce que moom du du laaj du du du kemande am ñu ne doono c'est contraire parce que fuqara mooy koo xam ne day laaj dafa ñàkk di laaj masaakin ñu ne mooy contraire bi parce que suuratul kahf yi dane euh, euh, xadir ba muy tëj sayyidna al xadir radiyallahu anhu ba muy ba muy toj gaal gi dane lii dafa nekkoon li masaakiina ya'maluuna fil bahr ay miskiina ko moomoon yoo xam ne dañ doon liggéey ci géej gi ñu ne kon miskiin kon day liggéey mooy day am liggéeyam mais pauvre en tout cas daal mooy way ñàkk ni wala amilina alayha ak ñi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllu zakat ji ñi koy collecté ñooñu li ñu leen di fay ci zakat ji lañ koy jële waxoon nañ la nag liggéey boobu bu doon tey la tey réewum jullit képp koo xam ne ci njaboot yonent mi alayhi salaatu salaam nga bokk yow doo ci bokk mooy emploi yooyu te exclu mooy emploi réservé la mooy empo bu doon tey eh, buñ ne woon ministère bi yor wàllu finance moom mooy collecter zakat yi en tout cas bureau côté bi jëm ci wàllu zakat yi képp ku bokk ci famille yonent bi alayhi salaatu salaam yow tee exclu moo xam de mais j'ai des études qu'importe j'étais pro maa ne woon chef maa ne woon ci euh, sama promo maa ci ne woon major loolu it ci dara yow dañ naan la mënoo fa liggéey parce que sa maam alayhi salaam moo ne woon euh, lii nii daganuma man daganul sama njaboot tey comme que yow ci moom nga bokk mooy bay ma ne boobu moom xaw ma discrimination ngeen koy tuddee nu ngeen ko mën di tudde doo fa liggéey léegi utal beneen liggéey moo tax Seydina al Fadl ibn Abbas ba mu ko ñëwee Seydina al Abbas yónni ko ak Abdul Muttalib bële euh, surtout Abdul mooy euh, doomu mbokkam boobu ñu ñëw seen bàyyi yónni leen leen dem leen ci ren saa salaam bon mu mu boole leen ci zakaat yi bokk mu liggéey loo leen ngeen am dara gaa yi dem ñëw wax ko yonent ma lay saa salaam saa salaam ne déedéet ne leen déedéet lii daganu mata daganu leen mu jox leen leneen mooy mënuñ ci liggéey kon wal amiliina alayha wal mu'allafati qulubuhum ak ñi nga xam ne dañ leen doon jox ngir ñu gën a des ci diine wala ay yéefar la ñu jox leen ngir ñu nekk ñu dugg ci lislaam comme façon ñoo doon façon à la base ibn Mirdas yi nga xam ne ay chef de bi lañ yoo xam ne boo leen joxul xaalis ñu mer moo tax yeneen saa sax doon leen jox ba meree mu ne jox leen ba làmme ñu dagg mooy mu noppi kon mu ne ko nii nii ak ki nga xam ne dafa tukki moo xam boroom alal la fa mu dëkk mais fi mu dem dafa nekk pauvre mooy dafa ñëw bon euh, lam yóbbu woon jeex na kooku man dañ koy jox ci zakat bi mu ne ko ñii daal bu dee ci a ah, boo bokkee ci ñooñu de dinaa la jox wa in kunta ghaniyan anha waaye nag bu dee ne yow am nga alal soxlawoo zakat ji te doyewoo ko dara te bokkoo ci ñu ñu ko war a jox fa innama hiya sudaa'un fi fi ra'si wa daa'un fil batn yëgal ne bu ma la joxee alal jooju it daanaka moom mettitu bopp lay doon ci yow mooy man équivalent wu mettitu bopp la rek mooy nit bu ko mettitu bopp dëgg dalee kooku dundam dootul neex mu ne lekk alalu joo xam ne alalu zakat ji te law te lewu la ndax bokkoo ci ñooñu loolu la woo lay dal ak tamit wa daa un mu ngi mel ni feebar lay doon ci sa biir bët ci sa biir biir bi mooy ne li ngay lekk yépp safara lay doon ndax daganu la ah, nee na nag Ziyad nee na ba ma dégg yonent bi aleyhi salaatu salaam tontu ñaari wax yi te ñaari laaj yi yëpp damaa concerné ma ne ma wax sama bopp ne ya man de laajoon naa yonent bi aleyhi salaatu salaam mu jiital ma samay ñoñ te man nag nit laa koo xam ne jullit laa te nee na amul benn yiw ab jullit di laaj di laaj fuñ poste buñ koy jox nee na ma laaj ko te laajoon naa ko tamit mu jox ma ci sakaat yi. te man nag wax wax dëgg yàlla man man moom doyow ma zakat mooy am naa ko nee na mu ne yonente mi alei ma ne ko ya rasulallah sallallahu alayhi wa ne ko nag haadaani ma ne ko nag ñaar yi mu bindaloon ci samay ñoñ que ni yaa ma fal alal ji yaa ma ko jox beneen bi yaa ma fal ma jiite leen delloo naa la ko yeneen saa salaam ne ko mais ah lu tax lu tax nga lu tax nga ma koy delloowaat mu ne ko ah parce que dégg naa sànq ñaar ñi la laaj li ñu leen tontu dégg naa ñaar ñi nga leen ñi ñi nga xam ne ñoo la laaj léegi li nga leen tontu waaw ah yonent ma lay saab saab ne ko waaw li ma wax lool la de waaw li ma la wax noonu la deme de mooy bu dee ne euh, euh, parce que xam nga fii benn problème day day kiw mooy kay kon yow laaj poste su baaxul jiite baaxul dañ naan la non ça dépend ci nit ñi parce que lu mel nii la waxoon Seydina Abu Dhar radiyallahu anhu ba muy laaj naan nañ ko fal naan yonent mi alayhi salaatu salaam mu ne ko déedéet ya Abu Dhar laa tablu bil imaara bul laaj mukk jiite dara parce que bés boo ko laajee bañ jox la ko day nekk charge ci yow te bu bu dee nag laajoo ko ñu daal la koy jox bu boobaa di buur yàlla moo ciy dimbali loolu benn affaire la. parce que yonent mi alayhi salaatu salaam dafa xamoon kan mooy Abu Dar xamoon na ne Seydina Abu Dar non jiite yooyu magul parce que ni mu meloon la te li koy gën a wane mooy euh, après juste après nga gis ne même ba mu newee Sham am na yu bari yu mu doon wuteeg ñiy jiite parce que yenn yi moom moom dafa amoon ay façon euh, gisin yoo xam ne pour nga yor ko di nekk jiit day xaw a jafe. moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko woon yaa Abaa Dar idaa balagal bunyaanu sal'an faxruj minha ne ko woon gis nga bu tabaxu Medina tabax yi mooy habitation yi buy yokk di yokk ba àgg bërëb bii ñu naan sal sal na nga génn dëkk bi moo tax loolu la def nekk foo xam ne moom rekk a fa ne ak soxnaam ak benn jaamam kon te pourtant xool Seydina Yuusuf alayhi salaatu wa salaam dana ij'alni ala xazaa'inil ard keroog bi ko pharaon bi jiitu misra ne laaj ko dane ko man dafa tànn poste na ko def ma ci lépp luy trésor terrestre mbay meeg minier lépp lu jëm ci suuf agriculture hydraulique ak lépp jox ma man ma res ko waaw mooy ne am na foo xam ne nit ki dafay toll il faut mu laaj poste mais kii li muy wax mooy koo xam ne da koy laaj ngir boppam intérêt boppam ak tamit ah bu ma ko jëlee defaru wala samay ñooñ defaru say mbokk naan la ku yàlla ku ku ku yàlla tif ku ku ñépp tifli tooyoo wa ku yàlla tàccu te te te feccoo wa boo fi xoolee gis nga njëpp waaye ministre lañ la fal xamal sa bopp ñi la fi jiitu ñépp dañoo defaru defar seeni mboq yow nag buñ la falee nga nekk fi di jaay jub bañ dàq la bu boobaa dinga xam ne buur yàllaa la tàcc woon feccoo dootoo feccati mooy occasion boobu dootoo ko loolu nag problème la boo xam ne moo tax corruption du yomb dindi suñu réew yi ndax mooy dañ lay fal tey sa waa kër créé ab fête di feetu ñëw waaye di tàgg président moom kay jërëjëf moom kay sagal nañu yaayama liggéey yaayama liggéey mel ni yaayu ñuñ falul liggéey yaay ju liggéey ni ñu koy xamee fal nañ la ministre loolu du dëgg loolu ñu xam nañ affaire copinage la ak xaritu ak xaritoo rek la ñuy léegi ngay yaayama liggéey ngeen di feetu te moom moom commencé gul ministère bi defagu ci dara kooku mooy moo tax moo tax ñiy feetu ñépp amul kenn ku ci réussir seen mission ñu mel noonu nag la yonent bi aleyhi ne nekk laaj nguur ci ku jiite ci ëpp jullit loolu amul yiw kon nag mu ne ko man nag ab jullit laa jëlal yonent saa salaam man nangootumaa jiite kanta alal ji ma naroon a jox ji ma joxoon delloo naa ko parce que man moom am naa lu ma doy yonent saa salaam ne ko ah waaw loolu nag léegi nag dama lay laaj leen kon nag tegtal ma benn waay ci say ñoñ yoo koo xam ne dinaa ko def mu jiite leen ma daal di koy tegtal koo xam ne xam naa ci moom lu baax mu ne waaw kon kookoo leen jiite waaw leena dem léegi mu ne ma ñun ma ne ko nag mais ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam inna lana bi'ran idha kana ash-shitaa'u kafaana maa'uha wa idha kana as-sayfu qalla alayna fatafarraqna 'ala al-miyaah wal islaamu al-yawma fiina qaliil wa nahnu naxaaf fad'u allaha 'azza wa jalla lana fi bi'rina nee na mu ne ma ne ko mais yow ndaw yàlla li nag sallallahu alayhi wa sallam ah dañuy ñibbi parce que dëkkuñu fi ci waa banu Sulaym la bokk mu ne ko mais ñun suñu dëkk ba dañu am benn teen boo xam ne jamonoy seddaay ak buy taw mooy buy taw ndox mi mooy teen bi dana dinañu doy ñun ñëpp mais nag bu dee jamonoy tàngoor vraiment ndox mi day tuuti lool daanaka duñu doy ñu li ñuy def mooy dañuy wër ci kaw su ci suuf si ci gox yi di uti ndox waaye tee nga ñoo ñaanal yàlla waaye te léegi lislaam comme que nekk nañuy jullit te ña fa nekk jullit it bariwuñu ñun nag dañuy ragal bu dee ne dañoo nar obligé di uti ndox feneen suñu noon yi yéeféer yi man nañoo dal suñu kaw de kon nag fad'u Allah lana azza wa jalla fii naa waaye te nga ñoo ñaanal ci suñu teen bi nee na yonent bi alayhi salaatu salaam ne jox ma jox ma juróom-ñaari xeer indil ma juróom-ñaari xeer mu indi ko mu daal di koy teg ci loxo yi bës ko bës ko bës ko bës ko ne ma am téel mu kii mu daal di koy jox ne ko nag boo demee ci teen bi jëlal juróom-ñaari xeer yi nga sànni ko ci biir boo koy sànni nag na nga wax bismillah bismillah nga sànni comme comme jamra yi rek booy sànni jamra mu ko wax nga sànni set yépp na dem ci biir teen bi nee na ba ma ko defee keroog lañu mujjee am teen bu ñiis mooy toog ba ñu naan pénéridoo keroog lañ ko mujjee am même jamono mu tàng tàng tàng nga xam ne jamono yoon teen bi dara presque dara doonu ci woon am on était obligé di wër ci dëkk yi bi mu ko defee keroog lañu ñu mujjee am lool keroog la ñu mujjee dal waaw kon moom mooy Ziyaad ibn euh, al-Harith as moo ne woon ki ñëwoon ngir newoon délégation waa Soudan ak ñim àndaloon radiyallahu taala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahum wa ma'waahum